alxafidu alxujjatu alaalamu abu zakariya eh, yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil haadi wal ishriin ba'dal mi'atayn. wa an ibni umar radiyallahu anhumaa annahu qaala kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu'addinan kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu'addinan bilaalun wa ibnu ummi maktuumin radiyallahu anhumaa faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna bilaalan yu'addinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum qaala walam yakun baynahuma illaa an yanzila haadaa wa yarqaa haadaa muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-nawawi rahimahullah ah mu ñëw di ñu indil hadith bi nga xamante ne moom la teg ginnaaw hadith biñ gisoon ci suñu chapitre bii ñu nekk ba léegi deux cent vingt et un baabu fadl as-suhur wa ta'khirihi ma lam yakhsha tulu' al-fajr gisoon nañ ci suñu jotaay bii ñu génn hadith mille deux cent trente mu ne woon an Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu annahu qala tasahharna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam thumma qumna ila as-salaa qiila kam kaana baynahuma qaala xamsuuna aaya tey ñu war a gis hadis bi dañ ne woon mooy bu mujj bi déedéet am na beneen bu ci tegu bu ibnu amrin radiyallahu abdallah ah, ibnu amr ibn al-aas mooy bu mujj bii mooy avant-dernier hmm? loolu xata njuumte la woon mu ne mooy mille deux cent trente mu ne waani bi ni umar mu ngi jële ci doomi umar ji radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne neena kaana nekkoon na li rasuulillahi ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu'azzinaan yonent bi alayhi salaatu salaam amoon na ñaari noddukat kan ak kan waay mu ne bilaalun muy seydina bilaal ibnu xumaama alxabashi wa ibnu rabaah wabnu ummi maktum keneen ki di ibn ummi maktum radiyallahu anhuma fa qaala na nag yonent ba ngay saar saar ne eh, inna bilaalan ne leen bilaal de radiyallahu yu azzinu day nodd bi layl buy nodd fajar gi day nodd ci guddi gi laata fajar gi waxtu fajar gi di dugg mooy day nodd ci guddi gi fa kulu kon nag lekk leen yéen workat yi washrabu a ngeen naan xatta ba ni nga xam ne yu azina lay nodde ibnu ummi maktum doomu ummu maktum muy amr ñii ne abdallah waaw ibnu ummi maktum waaw qaala nee na yonent bay saar saar ne no mu ne qaala mu wax léegi ko wax loolu dinañ koo gis da xadiis day mel ni ibnu umar ko wax walam yakun baynahuma te nekkul woon seen diggante mooy diggante kan fi Bilaal di nodde hein ak ki nga xamante ne mooy ibnu Umm Maktum di nodd illaa lu dul an yanzila hada kii wàcc wa yarqa hada keneen ki yéeg nodd kii nodd wàcc keneen ki yéeg nodd mu ne muttafaqun alayhi xadiis bii daal imaamu al Buxaari yu na ko noonu wal imaamu muslim wa abul xusayni rahmatullahi alayhima bokk nañu ko solo waaw eh, allah allah léegi nag mu des eh, est-ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne déedéet xadiis bii de xadiis bu siiwa siiwla al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati solo na ko kitaabu salaa qadru suhuuri min an nidaa al imaamu ah léegi loolu la al imaamu Maalik foofu la ko di Allahu akbar al imaamu waaw Maalik ah, ah, ibn ibn Anas rahimahullah waaye naka noonu al imaamu Ahmad ibn Muhammad <coughs> daal na koy indi ci musnad bi waaye naka noonu al imaamu at-Tirmidhi an-Nasa'i indi nañ ko imaam Ibn Maaja ak al imaam Abu Dawud ak imaam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solowul rahmatullahi ala al-jami' al imaam al-Bukhari rahimahullah kaddu yi nag nga xam ne moom moo nekk ci bi imaam Muslim moo ko indee noonu ci yenn ci version yi mu indi voilà kanta al imaam al-Bukhari yi moom da ko indi ci barab yu bare bare bare kitaabul adaan baabu adaanil a'maa <laughs> ak kitaabul adaan baabul adaani ba'dal fajr eh? ak kitaabul adaan baabul adaani qablal fajr moom benn xadiis yi da cee jëlee ay jàngat yu bëree bëri kitaabu sawm baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam laa yamna'annakum min suhuurikum adaanu bilaal bon <laughs> ah kon ak ainsi de suite ak feneen ak feneen léegi bu ñu jëlee li nga xamante ne nii ah ak kitaabu. axbaaril ahad baabu maa jaa fi ijaazati xabaril waahid as-saduuq <laughs> imaamul Buxaari waay <laughs> non xadiis bi da cee da cee jëlee njàngat yu kenn xamut wa yow <laughs> xoolal boobu rek waaw faqwa al-Buxaari yu fi taraajim waaye léegi nañ jël bi njëkk ah, bi mu Uh, uh, uh, ibn ummi maktum mu ne haddathana mooy kitaabul adaan baabu adaanil a'maa mu ne haddathana abdullah ibn maslamata al imaamul buxaari mu ne nettali nañu abdallah ibn maslama suñu sëriñ ne abdallah ibn maslama ibn qa'nab al qa'nabi al haarisi abu abdirrahmaan al madani al basri rahimahullahu ta'aala génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi an maalik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 muy ki nga xam ne kenn du ko présenté ci borom ngir bi rahmatullahi alayhi an ibn Shihab mu jële ko ci sëriñam di ibn Shihab di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr al-Madani al-Hijazi gane addina la cinquante génn addina la cent vingt cinq rahmatullahi alayhi an Salim ibn Abdillah mu jële ko ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi rahimahullah Abu Umar ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Ubaydillah rahimahullah di doomu sahaaba bu siiw bi Abdallah ibn Umar génn addina la cent cinq ñii ne cent six ñii ne cent sept ba cent huit rahmatullahi alayhi wa radiya an abi an abihi mu jële ko ci baayam ni Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani nekk ki nga xam ne mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy année soixante-treize am ñu ne soixante-quatorze wallahu ta'ala a'lam hmm? léegi Eh, moom anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum thumma qaala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta voilà fii noonu la ko ndee ah mu ne inna bilalan yeneen saa sallam dane bilal de radiyallahu anhu moom day nodd du guddi gi lekk leen naan leen bu ngeen dëkk ñii xëdd war a woor nañu lekk naana xatta ba ni nga xam ne yunaadi lay wootee lay day noddu ibnu ummi maktum doomu ummi maktum bi summa qaala ginnaaw gu mu a wa kaana rajulan ama nekkoon na góor goo xam ne dafa silmaxa woon laa yunaadi doonul woon noddu xatta yuqaal lahu lu dul ñu ne ko asbaxta asbaxta mooy acca mu ngi dugg si mu ngi dugg si bala ngay jóg di taxaw rek ah fekk bay commencé noddu la bu ko defee no euh, euh, heure bi daal di jot heure fajar gi waaw ab ibnu Umm wax naa la ñenn ñi dañ ne Amr la am ñu ne noo euh, euh, kii la <coughs> euh, Abdallah la waaw bokk ci njëkk a dugg ci l'islam voilà Makka après daal di bokk njëkk a gàddaay moo tax Sayyidina al-Bara radiyallahu anhu ci siira bi taxoon nañ ci bu yàgg defoon nañ bu baax defoon nañ tarjamaam radiyallahu anhu Euh, keroog bi nga xam ne nee na bi ñuy xaar yonent bi saa saa muy gàddaay ci vague yi di jóge Makka di ñëw sa muhaajiruuna yi di ñëw Medina waaw biñ ñëwee <coughs> daal di laaj bokk ñu njëkk mu ñëw Mus'ab ibn Umayr après ibn Ummi Maktum daal di ñëw ñoom ñaar ñu doon jàngal nit ñi li nga xam ne mooy Alquran voilà ñu laaj leen ana yonent bi saa saa mu ne mu nga Makka mu nga fa mu ne woon waaye am na ñuy ñëw suñu ginnaaw waaw moom dafa njëkk a Euh, dem daal di gàddaay te bokk na ci ñi njëkk a tuub moom la suuratu abasa moom la doon wax bi suñu borom naan abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra moom mii la woon ah moo ñëwoon yonent bay sa sa doon wax Euh, kilifa Quraysh yi mu yaakaaroon ne ñoom dinañu tuub te bu ñu tuubee indaale ñu bari moom mii la woon mooy Seydina Abdallah wala Amr ibn Ummi Maktum al ama euh, moom nag yaayam lañ ko doon dàkkantale Ummu Maktum euh, moom fekk na xew-xew yu bari te ni nekkoon silmaxa noonu doonu koon teree dem ci xare yi ah, <laughs> voilà moom dafa silmaxa bu yàgg parce que Makka laata yoneen saa saam di ñëw gis nga xew-xew boobu abasa wax moom la woon moo tax man am na benn affaire boo xam ne bu ma jeexale jeexale jeexale mooy al imam al-Hafiz avec ak li mu li li mu xam lépp ak li nga xam ne moom dajale na ko lépp <coughs> euh, nan la euh, mën a waxe ci al non loolu loolu lu may yëg la naan ne mu ne ibnu ibnu ummi maktum li nga xam ne am nañu ne daa daa daa daa noonu la juddoo quoi waaw mooy dafa dafa dafa dafa génn dafa juddu nekk koo xamante ne nii dafa silmaxa waaw waaw <laughs> mu ne lool de Eh, moom loo lool lool lool lool la wax ah mais dafa am nañu ne eh, moom dafa dafa juddu daal di nekk ki nga xam ne moom ibnu ummi maktub après nekk ki nga xam ne mooy silmaxa waaye fekk muy wax fan la turam jóge am ñu ne noonoo <coughs> moom na nan niñ ko waxe wa za'ama ba'du annahu wulida ama ñenn ñi nee nañu dañoo mooy dafa juddu nekk silmaxa léegi nag ñu koy dàkkantale yaayam Ummu Maktum ndax ndax li nga xam ne mooy euh, leeru bëtam ni nga xam ne noonu la liñ ki taami nuuri basari nuuru basari ndax li nga xam ne mooy euh, leeru bëtam mujj faru voilà mu ne waaye wal ma'ruf annahu amiya ba'da badrin bi sanatayn mu ne te pourtant li ñu gën a xam nag am na nañu wax lool de waaye li ñu gën a xam <laughs> mooy ne moom ginnaaw badar <laughs> ñaari at après Badar la silmaxa loolu man laa xamul imaam al-Hafiz Ibn Hajar nan la mën a waxe loolu loolu lu ma yéema yéema yéema yéema alors que yow aaya biñ la doon wax sànq saar biñ la doon wax abasa wa tawalla lan la borom la an jaa'ahul a'ma borom bi lu saar boobu nee na yonent bay sa sam keroog bi ko al a'ma silmaxa bi dikkale yow nan nga mën a wax kooku euh, te loolu Makka la woon yonent bay sa sam jógeeguloon Makka di gàddaay alors que Badar kañ la xew way Badar <laughs> Badar ñaari at gàddaay nañ ci ñaareelu at bi la xew moom mu tegaat ci ñaari at yeneen mooy quatre ans après bi yonent ma lay saa saam gàddaayee nee na loolu lañu xam ne ci la silmaxa mais kon almaa bi suñu borom doon wax fee lu tax mu ko doon woowee ne silmaxa la woon loolu lu yéeme yéeme yéeme te wàccu Kaaba moom ñépp a d'accord ne Makka la wàcc waaw te borom xam-xam yépp dañ naan moom mii la yu tafsir moom la woon. léegi kon nan la man a waxee mais li ñu li siiw te wal ma'ruf annahu amiya ba'da badrin bi tey loolu moom lu yéeme la loolu ak def def la kese la mën a doon mooy <laughs> al imam da cee bàyyiwul xel waaye loolu moom <laughs> loolu mooy yi nga xamante ne nii ak njuumte la waaye euh, mooy dal boroom xam-xam wallahu ta'ala a'lam kon nag al imaamu kon mu ne Eh, eh, hatta yunaadi ba ni nga xam ne joon noonu lay moom nag Qaadisiya ci xilaafu Seydina Omar xare boobu te demoon na <laughs> voilà voilà Qaadisiya demoon na eh, ab xare la woon boo xamante ne moom ci la génn àddina moom ki nga xam ne mooy Seydina wa Mawlana Abdallah wala Amr ibn Ummi Maktum al-A'ma radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm? kon nag mu ngi noonee hein ah, wallahu taala alam hein ah? allah <coughs> léegi kon ah, mu ne kon doonul woon wa kaana la yunaadi hatta yuqaalu law asbahta asbahta mooy yaaji nii affaire bi di jege lool mu ngi fajar gi jot na mooy boo jóg bala ngay fi ngay jóge ba yéeg ngir noddu fajar gi xar loolu day tekki am na wax yu ci bari yu ci borom xam-xam yi wax mais lii la voilà voilà <laughs> waaw mooy istishkaal yi ci imaamul xaafis bi wax mën na ko bañ a jàpp waaw que ne ah, asbaxta loolu day wane ne kon suba gi jot moom ñi kii xëdd kii xëdd ki war a woor dañoo gàll ak ñàkk lekkam ak laaj ka naana wax def luy sëy loo xam ne moom ci noddam bu dee ne moom balaa nodd day fekk fajar gi dugg na ba pare kon waajaloon lekk loolu mooy lekk na ci fajar gi te pour dëppoo nañu ne bu fajar xaree woorkat bi amatul droit di lekk di naan wala di def euh, lu euh, sëy loolu mooy mooy mooy ijma la après waaye pas tout le temps loolu la demee woon affaire boobu bi dinañ ci ñëw léegi masala boobu insha allah voilà masala est-ce lekk ak naan fajar kese la yem pour kiy woor waaw même bu dee ne wax jooju beneen wax bi nga xam ne daanaka moo tax ñu bari naan loolu moom kenn kese moo ci wéete di wax al amash alors que kese dara la ci wéetewul woon déedéet al imaamul wéetewu comme ni koy gise léegi ni koy maam al haafid ibn hajar rahimahullah di leerale te ne loolu moom ah ñi ne ijmaa la wala boobu ba pare ne imaam al amash moo ci wéete comme mu al muwaffiq ibnu qudama muwaffiqud diin ibnu qudama ah, loolu day xaw a rëngi seen wax jooju Euh, loolu dinañ si ñëw voilà mais après ijmaa bi daa am ne ñëpp d'accord ne kenn du ku lekk après fajar moom fajar gi leer nga ñëw mu leer ne fajar jot nag nga war a xëdd ba pare di lekk e, yow sa koor yàqu na voilà léegi nag waxoon nañ la mu des bu dee waa ji tayu ko waaw léegi waa ji tayu ko doon lekk e, jekki jàpp ne moom ci guddi gi la nekk leer pour moom affaire bi après mais suuf que mu leer ko ne finalement amatu ci sigi mu leer ko ne ah affaire bi kat sawaay eh, fajar gi wees woon na kon loolu dañ cee xame ne ah, loolu asbaxta asbaxta dara la tekkiwul ko ne mooy fajar gi jot na nii mooy mu ngi waaj a jot mooy comme li ngeen yi wax ne loolu mooy yaa ngi jege fajar bala muy jóg di jóg di taxaw ah, di waajal ngir noot bi di yéeg abdullah bu ko defee fajar gi xar loolu la mu ngi noonu Eh, mu ngi noonu le kon wallahu taala alam léegi kon hadis bi riwaay bi leen wax léegi nag ñu xool riwaay imaamul Buxaari Muslim bi nga xam ne dëgg dëgg kàddu yooyu moom la al imaamu eh, an-Nawawi indi fii al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullah moom xam nga ne hadis yi da cee indi ñaari version daal di leen dajale non maanaam eh, kii. ñetti version la ci indi daal di leen dajale même place hadith mille quatre-vingt-douze kitaabu siyaam baabu anna duxuula fi sawmi yaxsulu bi pour tuluu'il fajr voilà buntu bi nga xam ne lenn surah moom la def ko ne dugg ci koor mu ngi xewe mu ngi amee ci bu fajar gi daal di xaree ci ngay dugg voilà loolu fàttalikul masala bi ñu jóge woon hadith sayna Zayd ibn Thabit que ne zone tampon boobu amul moom la ñoom imaam Nawawi ñu def kii yi. di leeral que loolu amul voilà moo tax mu ne di leeral buntu bi di leeral que ne dugg commencé koor daal ci koor gi aji woor gi mu ngi commencé bu fajar gi xare amul ay ay quinze minutes wala dix minutes avant ak ay zone tampon arrêté di yooyu yëpp amul voilà mu ne haddathana ibnu Numayr ah mu ne haddathana nettala Muhammad mu ibnu Numayr Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadaniyu moom mi Abu Abdurrahman al-Kufiyu génn àddina la 234 sëriñ la woon tamit ci imaamul Buxaari imaamul Buxaari day jële ci moom imaam Muslim moo ëpp lu muy jële ci moom gisoon nañ imaam al Abu Daawuda fan yee mu ngi jële ci moom imaam Abu euh, al Buxaari kii itam sëriñ la la ah, ibnu Numayr bi rahimahullahu taala sauf que imaam moo kii euh, Muslim moo ëpp lu mu jëlee ci moom imaam al-Bukhari kon haddathana ibn Numayr rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana abi mu ne ki nettali mooy sama baay di Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya ibn Sarh ibn Salima ibn Sa'd ibn al-Hakam ibn Salman ibn Malik al-Hamadani al-Kharifi Abu Hisham al-Kufi di baayu Muhammad ibn Abdillah mu siiw mi ñu gi sànq al-Hamdaniyu gane àddina cent quinze génn àddina cent quatre-vingt-dix-neuf rahmatullahi alayhi moom mu ne an mu ne haddathana nettali nañu Ubaydillah di Ubaydillah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim moo gën nañ ko gis ah, ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Uthman mm, mooy moom siqa génn àddina cent quarante-sept am na ci wuute rahmatullahi alayhi an Nafi' mu jële ci seen jaati ki nga xam ne ñoom ñoo doon jaati jëm di Nafi' mawla abdillah ibn umar ibn al-khattab al-qurashi abu abdillah ñii ne naysaburi al-asl ñii ne maghribi la ah xam nga loolu wuute na ñii ne non Maroc mooy fa Maroc ah mooy euh, kii euh, l'Afrique du Nord voilà loolu lañ ci jublu ñoom bu ñu waxoon lool bu Maroc Maroc gii lañ ci jublu ah. ñoom dañ ne woon Maghrib mooy euh, les pays de l'Afrique du Nord ah eh, ay ay ay ay ay ay Algérie ay Libye ba yooyu ñoom loolu lañ doon am ñu ne foofu la cosaanoo ñenn ñu ne déedéet Nisapur te loolu xam nga soreen Nisapur moom mooy ca bilaadu Xuraasaan ca Iran ah rahmatullah alayhi génn àddina li nga xam ne mooy cent dix cent seize am ñu ne cent dix-sept am ñu ne cent dix-huit rahmatullahi alayhi ibn Umar mu jële ko ci njaati gém di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn abdillah ibn qurt ibn razah ibn adi ibn ka'b ibn lu'ay ibn ghalib al-adawi al-qurashi gis nañ ko sànq abu abdirrahman rahmatullah alayhi wa radiya anhuma ah, annahu qala kana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu'adhdhinan bilalun wabnu ummi maktum al a'ma fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabuu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum qaala walam yakun baynahuma illa an yanzila haadha wa yarqaa haadha gis nga lii la al kaddu yi la al imaamu al buxaari wala al imaamu kan euh, an-nawawi rahimahullah daal di indi fii ci eh, nga xamante ne mooy eh, Riyad bi léegi ginnaaw tax taxrij bi nii bon walillahi alhamdu wal minna beneen ñàngan muy ana lëkkaaleem bi nga xam ne moom la am ak suñu buntu bii di wax eh, ci li nga xamante ne mooy baabu fadli suhur dañ naan yeneen bi saa salaam ngëneel gu mu am moo tax muy yittewoo yëfu xëdd bari wax nit ñi jamono ji ñu war a arrêter seen xëdd mu ne inna bilalan yu'adhinu bi layl ah, bilaal de day nodd guddi fa kulu washrabu lekk leen naan leen muy digle bu yonent bay saa saam digal aji yi nañu xëdd te lool mooy kulu washrabu mooy li ñuy xëdde jamono jamono tasahhur jamono ji ñuy eh, eh, xëdde ba ni nga xam ne xatta ba pare mu délimité leen kañ ngeen di arrêté yu addina lay nodde ibnu ummi maktum loolu taxawoon nañ ci ci suñu xadiis bee ñu génn que ne loolu day wane ne foofu mooy mbir mi te wax nañ ko sànq amul zone tampon loo xam ne dañ naan quinze minutes avant fajar yow arrêté lekk ak naan ak si yooyu déedéet loolu amul voilà heure fajar mooy heure arrêté lekk ak naan jeex na ci kuy woor voilà loolu la ak lépp loo xam ne day dog koor heure boobu lay arrêté waaw kon loolu euh, lu ama am solo la Ah, fadlu suxuur wa taxiirihi ak tamit di ko yéexal hadith bi day wane ni ñu ko yéexal yonent way saa saam ca cat ba comme li ñoom Ummu Hakim waxoon ci hadith bi ci euh, jotaay bi ñu génn yonent ba saa saam wax ko ak ñoom Sahl ibn Sa'd la yazaalu an-naasu bi xayr ma ajjalul fitra voilà nit ñi duñ nekk ci yiw lu dul ñu fekk ñu ngi gaawe euh, seen dogu waaye ci yeneen yi mooy euh, saba xeet duñ dañ di nekk ci yiw lu dul ñuy gaawe ndogu waaye di yéex a xëdd te yéex a xëdd bi yonent fay sa sab naa Zayd ibn Thabit radiyallahu anhuma anhu bokk moom leeral nañu ci jotaay bi ñu génn kenn yonent fay sa sab da ko doon def biñ paree rek mooy day pare xëdd rek ñu noddu mu julli ñaari rek te daal di dem taxaw ci jiite saxaaba yi radiyallahu anhum mu nekk distance bi mu xëddee ba pare ak bi ñuy iqaame ngir dugg ci julli ji cinquante lu tollook cinquante laaya kon loolu lu amaam solo la mooy wane li nga xam ne loolu la yeneen way saab saab digle ne nañuy yéexal li nga xam ne mooy euh, xëdd gi moom loolu la moo tax mu wax ko non seulement lu mu def la muy na boo xam ne fi'liya la waaye qawliya lu mu def waaye di ko wax ne lekk leen te ngeen naan hatta yu addina bu umm maktum te moom doonu loon nodd lu dul euh, illaa ay lu dul euh, hatta yuqaalu lahu asbahta asbahta voilà moom dañ naan ko léegi boo jóg ak fi ngay deme ba yëg ci la li nga xam ne fajar gi di xare kon loolu mooy li nga xamante ne mooy wane yéexe gi nga xam ne moom la ñuy yéexe euh, te lool mooy sunna li nga xam ne mooy dog mooy moom mooy kii boog mooy euh, xëdd waaw kon loolu lu am am solo la léegi ginnaaw lool euh, hadith yi mel nii loolu ci sànk dañ ko fàtte woon ci taxriij bi wax nañ la imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom soloo na ko imaamu at-Tirmidhi moom yu mel nii moo lay leeralal yeneen saxaaba yoo xam ne dañ koo soloo al imaam at-Tirmidhi rahimahullah bi mu ko indee dana haddathana Qutaybatu mu ne nettali na Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahu Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah génn àdduna 240 rahimahullah mu ne qaala haddathana al-Layth mu ne ki ñu nekk ma al-Layth da al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri al-faqih rahimahullahu ta'ala gane àddina entre quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-treize génn àddina cent soixante-quinze rahimahullah an Ibn Shihab gis nañ ko an Salim gis nañ ko an abihi radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala inna bilaalan yu'adhdhinu bi-layl fakuluu washrabuu hattaa tasma'uu ta'dhiina ibni ummi maktuum lii da ne lekk leen ngeen naan ba ngeen di dégg nodduk Ibn Mas'ud imaamul euh, euh, euh, Abu Isa Tirmidhi mu ne wa fil baabi rahimahullah nekk na ci buntu bi di wax li nga xam ne mooy xadiis yi bu mel nii an Ibn Mas'ud jëlee nañ ko ci Ibn Mas'ud mooy bi mu naan laa yamna'annakum <laughs> mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la ko imaamu ibnu Mas'ud moom boo xam noonu la ñëwee waaw loolu muttafaqun alayhi la waaw loolu muttafaqun alayhi la al imaamu al al al al Buxaari rahimahullah nako noon al imaamu al jamaa ñoo ko solo imaam at-Tirmidhi mi moo ko ndiwul te pourtant nee na wax na la ko ne la eh, eh, kii la quoi <laughs> laa yamna'annakum adhaanu Bilaal waaw waaw fa kulu washrabu hatta waaw bu mu leen tere mukk seen xëdd li nga xam ne mooy noddu Bilaal lekk leen ngeen naan ba ni xam ne noonu la Ibnu Ummi Maktum di nodde léegi imaamu yi bu buntu bi moom da cee wax lu gudda gudda gudda <laughs> mu ne wa fil baabi an Ibnu Mas'ud kon gis nañ beneen saxaaba Ibnu Mas'ud waxoon nañ ko jotaay bee ñu génn wa Aysata sayyidatu Aysa wa Unaysata di Unaysa radiyallahu anha ñoom ñii eh, ñëpp daal nañ koy solo ah <laughs> ñoom ñëpp daal nañ koy solo Hmm? Euh, euh, euh, wa anas muy unaysa bint habib loolu mu ngi ci sahih ibn hibban na ko doon musnad imam ahmad loolu mu xaw a jaa moom dafa xadiisam dafa jàwwale jàll jàllawle affaire yi te loolu waroon nañ ci taxaw ci taxrij bi tuuti insha allah xam naa nañ ci taxaw tuuti parce que xadiisu unaysa bi radiyallahu anha dane ida yonente bi alei saa salaam dane ida azzana ibnu ummi maktum fakulu wasrabu boobu au mu ne lekk leen bu bilaal noddee bu mu leen lokk noddu bilaal bi bu mu leen bu mu leen teree lekk moom boo ummu ummi maktum la dafa jaa dafa jaxase affaire mooy daf ko jàwwale ne inna ida azina ibnu ummi ida azzana ibnu ummi maktum bu ibnu ibnu maktum daal di noddee de fakulu lekk leen naan waaye wa iza azzana Bilaal fala takulu wala tashrabu waaye bu ngeen lekkee bu bu bu Bilaal bokk radiyallahu anhu daal di noddee bu leen lekk te bu leen naanati voilà kon kon nag mu ngi noonee mu ne kon loolu dinañ ci ñëw léegi insha allah waaye naka noon imaam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne xadiis yooyu xadiis bu mel nii kon wax na la ñii wala nañ wax rek dem wa Unaysa wa Anas wa abi dhar ak sayna anas sayna abu dhar wa samura samuratu ibn jundub après nag mooy sahaaba yi yëpp solo nañu mel waaw mu ne euh, sayyidatu aisha mi radiyallahu anha loolu it daa am solo <laughs> euh, loolu mu ngi ci sahihayni voilà léegi imaamu tirmidhi rahimahullahu taala euh, lii la wax ci ñeneen ñoo xam ne dañ koo solo léegi li nga xam ne amaana euh, mu mu mu mu nekk lu am am solo waaw mu amaana mu nekk lu am am solo te imaam al-Hafiz Ibn Hajar euh, def na ci bahth boo xam ne mufiidan mufiid bahthun mufiidun jiddan bahsan wala bahsan <laughs> mufiidan jiddan waaw moom al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mooy ci est-ce que kon parce que hadith Unaysa bi kat radiyallahu anha day wane ne ah mais. moom dane bu dee ibnu ummi maktum bu noddee bu leen lekk bu leen naan kanta bu dee bilaal nag waa boobu non lekk leen naan leen bu dee bilaal nag bu leen lekk bu leen naan alors que xadiis yi ñu xam xadiis te noonu la ko imaam ibnu mas'ud ëndee ah imaam ibnu la ko ëndee ne yonent bay saa saam nee na laa yam na annakum adaanu bilaal waaw ne leen tere mu ku li nga xam ne mooy adaanu bilaal waaw moo tax Euh, euh, euh, loolu léegi wax ji mooy waaw kon affaire bi loolu daa am xalbu wala ci ñan <laughs> hein loolu dafa am xalbu wala lan inna bilalan yu'adhdhinu bilal bi layla hein kan moo doon nodd guddi hein loolu kon al imaam al xaafid rahimahullah mu ne moom riwaay yu bari day wane li ëpp ci riwaayaat yi day wane ne ki nga xamante ne nii euh, moo doon nodd mooy euh, ibnu ummi maktum non euh, moo doon nodd moo doon mujjee nodd waaw léegi moo doon imaam al-Hafiz mu ne wax yi nga xamante ne en plus ak liñ naan diggante ki nga xam ne ñoom seen diggante kii da doon wàcc rek kii yéeg loolu noonu bon am na lu imaamul euh, kii wax <laughs> euh, an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj nañ ko gis euh, léegi mooy léegi ñu ñëw premièrement mooy kan kan moo doon njëkk a kan moo doon njëkk a imaam al-Hafiz mu ne man damaa jàppoon ne damaa jéngoon ci wax bu bu bi nga xam ne moo doon wax ne non laal moo doon njëkk a nodd Ibnu Ummi Maktum loolu moom man ci laa jéngoon jëm waaw ba ni ñooy xam ne nag ci laay mujj nag gis eh, ay riwaaye yoo xamante ne dañoo ñëw di leeral que ne ba pare yu dëgër quoi que ne non Ibnu Ummi Maktum am na riwaaye yoo xam ne comme yu Unaysa yi yu dëgg la ah, yoo xamante ne nii yu dëgër la yoo xam dañoo ñëw ne. non inna inna eh, eh, mooy Ibnu Maktum mooy mujjee nodd Bilaal eh, moom moom moom moom kii bokk mooy njëkk nodd ki Seydina Bilaal waaw loolu daal man jàppoon naa ne bi ma gisee loolu nag mu bari après nag ci laa ne ah kon loolu est-ce que affaire bi kon nekkul ne affaire bi mooy dafa am ñaari temps yu wute waaw mooy ne Seydina Bilaal radiyallahu anhu au début au début au début moom moo doon njëkk nodd waaw kay moom noonu ci gàttal noonu la ko boolee al imaam al hafiz na xajar ñu ngi ci euh, pour pour gàttal bañ liir li nga xam ne moom la wax pour gagner du temps waaw euh, que euh, loolu du ak njuumte ah xadiisu au kii bi nu mu tudd unaysa bi du njuumte te tamit. mu ne imaam Ahmad tamit soloo na jële ci sayyidatu Aisha mu doon wax ne da doon kaana tunkiru hadith ibn Umar da doon weddi hadith sayyidina ibn Umar bi ne imaam ne ibn Umar dafa juum innahu ghalat mu ne lool eh, akhrajahu imaam eh, imaam al-Bayhaqi indi na loolu tamit ci yoonu ad-Darawardi mu jële ko ci Hisham Hisham jële ko ci baayam di ibn Urwa mu ne eh, sayyidatu Aisha Urwa ne sayyidatu Aisha nee na wa kaana Bilaalan yubsiru al-fajr Bilaal da doon xool fajar gi mooy kon Bilaal la wax ne moo doon mujjee noddu voilà léegi nag loolu suuf que loolu mooy loolu imam euh, Sayyidatu Aisha doon wax mooy loolu du lu ñu mën a dàq parce que mooy xadiisu Ibnu Umar bële parce que Ibnu Mas'ud loolu affaire bi mooy léegi parce que Ibnu Mas'ud dane yonent way sa sam nee na laa yamna'annakum adanu Bilaal voilà te Ibnu Mas'ud moom xam nga Ibnu Umar man nga ne bo jeune la woon mais Ibnu Ibnu Mas'ud ak ni mu takkoo woon ak yonent way <laughs> loolu waaw loolu ne ne loolu njuumte la loolu day xaw a yéeme voilà loolu day xaw a yéeme ah voilà <laughs> kon euh, mooy kon léegi wax ji mooy waa léegi kon affaire bi lal la waaw waaw kon loolu euh, euh, kan moo doon njëkk noonu kan moo doon njëkk noonu dañ naan la affaire bi imaam al-Hafiz mu ne liñ koy dajalee lenn la